أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa minnate jeexaloon nañ wufuudul ins ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aw ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jeexaloon nañ délégation yi nga xam ni ci nit ñi ñoo doon dikkal alayhi salaatu wassalaam te ñu takkarnaase fi aami tisin ci juróom-ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam tey nag insha allahu taala comme ni nga xam ne noonu lañu ko dige woon comme ni ñu ko dige woon ci jataay bii nga xam ne moo génn te ñu jeexaloon ci li jëm ci wàllu seydina tamim ad-daari di wafdu daariyin muy délégation waa sëtu daar yi min bilaadi Shaam te ñu gisoon ci xaadisatu ad-dajjaal xew-xew almasiixu ad-dajjaal ak qissatul aljassaasa ak ni ko aleyhi salaatu wassalaam dégg ci seydina tamim ab ni ko nettalee gisoon nañu euh, tarjama seydina tamim ibn aws ad mi nga xamante ne waxoon nañ la bokk na ci xadiisam yu siiw yi comme nim newe ci al arbain kama rawaahu al imaamu muslim ibnu al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri fi kitaabil iimaan mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom seydina tamim nee na ad diinu nasiixa qul naa li man mooy xadiis boobu qaala lillaahi wa li rasuul wa li rasuulihi wali jamaat mu ne woon waa addiinu nasiixa mooy xadiis boobu moom moo ko soloo woon seydina tamim ibn aws addaari radiyallahu anhu tey kon ñu war a gis kon fin bi tey bu soobee yàlla lañuy jeexal délégation yi wax nañ la nag te waxat wax nañ la waxati répété que ni li ñu ci gisul moo ëpp liñ ci gis waaw parce que dañoo bari même bu dee yenn yi seenu nettali moom lu gàtt la lu gàtt la waaye euh, il fallait faire des choix incha allah lii ñu ci gis fii kifaaya li ñu gis ci délégation yi doy na am na yeneen yoo xam ne gisuñu ko comme wafdu waa Tujib euh, waa Hamdan waa Asad waa Banu Asad euh, euh, waa Sulaamaan waa Naxa ñooñ ñépp gisuñu leen waaye incha allah bu ñuy jeexal comme niñ waxoon dinañ jëlli Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul malikil Malik Euh, daal di wax bu ko defee bon ñu relater leen noonu bu boobaa dinañu relater sax yeneen yi nga xam ne gisuñu ko woon euh, waxoon nañ la nag moom comme que nee na man li man defuma dara lu dul li al imaam al iraqi def muy li al imaam al iraqi euh, indi ci alfiya bi moom Seydil Haaji Maalik radiyallahu anhu nee na man ci yoonam laa jaar te loolu dinañ ko gis ak ni mu ko waxee loolu insha allah tey nag kon suñu jotaay bii li ko war a ubbi mooy liñ digge woon muy wafdu wala wufuudul jinni ala rasulillah muy dëgmalug jinne yi ginnaaw biñ paree ci nit ñi di ñëw ci def ak ay délégation ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ma ne ma yan jinne ma ne jinne waaw <laughs> jinne yi lu ngeen foof jinne yi ci lañu di wama arsalnaaka illaa rahmatan lil suñu boroom yónnewu yón neewoon na ko yónnewu ma la lu dul nga nekk yërmande ñeel mbindeef yi waaw waxoon nañ la ginnaaw boroom bi subhaanahu wa lépp alamin la waaw te tamit li koy gën wane mooy li mu wane wamaa xalaqtul insa wal jinna illa liya'budun binduma nit ñi ak jinne ñi ak jinne yi lu dul ngir ñu jaamu ma waaw kon loolu ah, moo tax ah, yonent ci ma alayhi salaam comme alquran ni muy waxe nit ñi noonu même message bi lay wax ak jinne yi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al jinni fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi bay laaye la jeex ca suuratul jinni kon mooy jinne yi ci mbir yi lañ bokk moo tax euh, tey ñu war a gis délégation jinne yi euh, dañu naan la boo seetloo délégation jinne yi am na luñ ci tuddoon ne loolu am na loo xam ne ca ca période mecquoise lañ ko gisoon mooy jamono ji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekkee Makka makkatal mukarrama ala sakin zaadaha llahu tashrifan wa waaw makka moom yonent bi alayhi salaatu salaam kenn dencu ko fa léeg-léeg nag ngay dégg ci wolof yi xam naa njuumte la sûrement euh, bàyyiwuñ ci xel ñoom dañu naan ñenn ñi seeni wax mooy yonent salaam comme si ca Kaaba ga lañ ko denc waaw ka tëdd ca Kaaba ga kan moo tëdd ci kaaba gi yonent saa salaam newul Makka sax bay na ci kaaba gi waaw waaw wala ziyaar dem Makka ziyaare ci ziyaare ji eh, nabi déedéet alayhi salaatu wassalaam nabi newul Makka xanaa boog wala wax ji mu jublu ci dem Makka aji bu paree ziyaare ci nabi ca Medina waaw kay bu boobaa loolu dina jub waaye bu dee màkk ngay ziyaare nabi moom en ci lu palpable yi moom xaw ma nan la mën a nekke ndax newut foofale waaye ah xanaa ci wàllu baatin <laughs> waaw ziyaare xol loolu moom aajowul sax dem ba Medina moom ah, moom kay wa wa hatta wa anta fi tazuru nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waaw moom mën naa ne ne fo ñi koy wax moom foogu ma ne loolu lañ ci jublu dafa mel ni genre amalgame la wala njuumte wala bokk muy li ma wax moo koy firi mooy ne dem Makka ziyaare na bi dem màkk aj bu ñu paree dem Medina ziyaare yonent bi alayhi salaam waaw waaye baatin moom nga toog fa nga ne di daal di tukkeeg sab xol di ziyaare ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam di teewlu waaw loolu yit nit mën na koo def waaye fii daal li ñuy wax nii mooy wafdul jinni wufuudul jinni kon ca Makka eh, eh, gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu demee Taayif di ñibbisi am na jinne yu doon déglu alxuraan ba muy jàng mais boobu noonu dangay gis ne yëgu ko woon ndax moom la alxuraan doon ndax comme niñ ko gisoo woon wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinn hein ci suuratul jinni non ci suuratu non pas suuratul jinni suuratul jinni waxul loolu mooy bi muy wax ne eh, ci suuratul ahqaaf wa iz sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yastami'uuna al-qur'aan falamma xadaruuhu qaaluu ansituu falamma qudiya wallaw ilaa qawmihim munziriin qaaluu yaa qawmanaa innaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusaa musaddiqan limaa bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqqi wa ila tariqin mustaqim yaa qawmanaa ajiibu daaciya Allahi wa aaminuu bihi yaghfir lakum min dunuubikum wa yujirkum min cadaabin aliim mooy aaya yooyu eh, nga xam ne eh, boo se mooy suñu borom après la naan yonent bi alayhi salaatu salaam fàttalekul ba ma eh, yebalee yu mooy feer ñu dem fa ci yow benn mbooloo ci jinne yi di déglu alxuraan mooy ba mu jógee lool comme niñ ko gisoon al imaamu bunu Isxaaqa rahmatullah alayhi nee na mooy bi mu jógee fan hmm. ci fële ca Taayif ban ba mu jógee Taayif mi na jaxit jaar jaar umratul déedéet Taayif ba mu nee Makka ba sayyidatu Xadiija bint Xuwaylidin radiyallahu taala anha di faatu ak Abu Taalib mu daal di demale woon foofu ngir woo leen gars di koy accueillir accueil boo xamante ne nii bu tumuranke la ba muy dellu àndoon ak ma Zayd ibn mooy après te foofu am na ay xadiis yoo xam ne Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu daf ko nettali comme quoi bañ nee Makka jinne yi ñëw nañ yonent bi alayhi am na délégation yu fa ñëwoon ci jinne yi waaw eh, loolu benn la moo tax ku mel ni Mawlaana ibnu Abbaas Mawlaana ibnu Abbaas ah ah loolu de moom da nga moom nettali na ko de mais da doon bañ ne euh, bon attendez yonent bi aleyhi salaatu fenn la jàngul ci di yarhamukallah ne dara comme ni mu nee ci saxiix yi ne jàngul fenn maa qara a nabiyyu sallallahu alayhi wa jinni wala ra'aahum Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu da eh, eh, ibnu Abbas mawlaana ibnu Abbas radiyallahu anhu wa ardaa dane moom da doon weddi da doon ne maa qara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala al jinni wala ra'ahum mu ne ku mel ne al imaam al al Buxaariyu rahmatullahi alayhi mu ngi koy indi ci kitaabu salaa mu ne Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàngalul alquran ci jinne yi te tamit gisu leen xam nga loolu mooy day dàq kanta al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu ak xadiis yiñ la waxoon yu mawlaana ibn Mas'ud dinañ ci ñëwaat léegi al imaam al Buxaari yi rahmatullah aleyhi ci kitaabu manaaqibil ansaar ci kitaabu manaaqibil ansaar radiyallahu anhum ci jaloorey lansaar yi foofu dafa def baabu dikril jinni wa qawlihi ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn mu ne baabu dikril jinn al imaam al buxaari mu ne baabu bunta ngi dikril jinni tuddu xew xew eh, xabaaru jinni yi wa qawlillahi ta'ala ak waxu buur yàlla mi nga xamante ne màgg na kawe na kawe na qul uhiya waxal ne uhiya wahyu nañu ilayya ci man annahu kana istama'a nafaru min al jinni mooy lii aaya bi laa bëggoon wax sànk mooy li tax al imaam ibn mas ibn abbas doon dàq loolu mooy suuratul jinni day wane ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ndekete moom yëgule woon ndax da suñu borom moo yëgal ne ko qul waxal uhiya ilayya uhiya ilayya wahyu nañ ma annahu istama'a këne de déglu na nafaru mbooloo minal jinni yoo xam ne ci jinni yi lañ bokk doon nañ déglu man alquran fa qaalu inna sami'na qur'anan ajaba alors que loolu xam nga moo tax mawlana ibn abbas radiyallahu anhu mu ne maa qara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ah ala jinni wala ra'ahum jàngalu leen alquran te gisul leen mooy da doon jàng alquran. gaa ñoom ñu ñëw mais nekkul woon ne moom moo jóg dem ca jinne fa ñu ne ngir jàngal leen alquran ndax après la ko boroomam wax yu ne ko am na mbooloo ci jinne yi ñoo xam ne doon nañ la déglu moom noonu la ko xame loolu mooy waxu Mawlaana Ibnu Abbaas loolu moo tax Mawlaana Ibnu Abbaas wax loolu waaye. Seyna Abu Hurayra ci buntu biñ la wax sànq ci Sahih Imaamul Buxaari hein ah Seydina Abu Hurayra ah wala avant lool xadiis Seydina Ibn Mas'ud la njëkkandi al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi dane xaddatani Ubaydullah ibn Sa'id mu ne xaddatani nettali nañu Ubaydillah ibn Sa'id Ubaydillah di doomi Sa'id qaala mu ne haddathana nettali nañu Abu Usaama ibn Usaama di Abu Usaama di doomi Usaama qaala mu ne haddathana nettali nañu Mis'arun Mis'araan Ma'n di mu jële ci Ma'n ibn Abdirahmaan di doomi Abdirahmaan qaala mu ne sami'tu abi Ma'n ne dama dégg sama baay di Abdirahmaan qaala mu ne sa'altu Masruuqan damaa laaj Masruuq taabi'i bu mag boobu ne ko man aadana nabiyya bil jinni laylata istama'u al nee na damaa laaj Masruuq ne ko mais kan moo yëgal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lan moo ko yëgal ne ko jinne ñu ngi ko doon déglu bés ba mu guddi gam doon jàng alquran gi guddi gam doon jàng jinne di déglu alquran jam doon jàng fa qaala Masruq ne ko xaddatani abuka yaani Abdallah eh, mu ne ko xaddatani Masruq ne ko nettali na ma abuka sa baay yow Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud mu ne ko yow sa baay moo ma nettali sa sa baay moo ma nee na ki nga xam ne moo ko yëgal mooy bi mooy sajara mooy shajara mooy shajara mooy lan mooy aw xeer anoo ak garab waala mu ne ko sa baay yow Abdurrahman di Abdallah ibn Mas'ud de moom moo ma nettali ne garab moo ko yëgal yonent mi alayhi salaatu ne ko jinne ñu ngi déglu sa njàng mi xoola ginnaaw lool imaam al Buxaari yi dafa indi beneen xadiis mu ne xaddasanaa Muusaa ibn Ismaayil mu ne nettali nañu Muusaa ibn Ismaayil qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Amru ibn Yahyaa ibn Sa'iid mu ne gi ñu nettali mooy Amru ibn Yahyaa Amru ibn Yahyaa ibn Sa'iid qaala mu ne axbaranii jaddii mu ne gi ma nettali mooy sama maam Abii Hurayra mooy mu jële ci Seydina Abuu Hurayra radiyallaahu anhu mu ne annahu kaana yaxmilu ma'a an-nabi déglu mooy dañuy xool Seydina wa Mawlaana Ibnu Abbaas nee na yonent mi alayhi salaam fenn la jàngalul ji jinne yi demul ci ñoom jàngal leen te ñoom gisu te moom gisu leen. Eh, riwaaye imaam Ibn Mas'ud bi njëkk a gis sànq xadiis boobu bu Masruuq bi mooy Seydina Abdullah ibn Mas'ud dafa saxal ne yonent mi alayhi salaam ba muy jàng jinne yi di ko déglu yëg na ko tal ko ko yëgal mooy ak garab moo ne ko jinne yaa lay suñu boroom foofu la jaarale yëgal gi léegi. Seydina Abu Hurayra nag mu ne mu ne mu ne man yonent bi aleyhi salaam man dama doon yëg yor baag bi nga xam ne ci la doon def ndox bu ma soon a dem ngir aajoom war a jàpp après dama doon jël baag bi dem ànd ak moom mu ne benn bu bés ma koy ma ma topp ko di ànd ak moom ah maa ngi yor ndox mi du ko topp après mu jekki moom da bi yonent mi alayhi salaatu mel ni yëgul woon kan la te yëgu ko woon mu jekki ne man haadaa kii kan la fa qaala nee na ma ne ana Abu Hurayra ma ne ko man la Abu Hurayra fa qaala yonent mi alayhi nee na mu ne ma ibghini ahjaaran astanfidu biha mu ne ko utal ma ay xeer yoo xamante ne mooy ci lay tàncoo yoo xam ne moom lay utiliser bu paree aajo léegi mu ne ko wala tatini bi azmin wala bi rawsa mu ne ko nag waaye nag bu ma indil yax te bu ma indil loo xam ne ay neefera yoo xamante ne nii ay neefera yooyu bu ma ko indil hein léegi nag mu ne bi nga xamante ne nii nee na ma indil ko ay xeer yoo xam ne ahmiluha fi tarafi bi hatta wada'tu ila janbi nee na maa ngi ñëw xeer yi mooy duñ koy xeer yoo xam ne maa ngi ci sama lafu yére laa ko def mooy dama koo def ci yére bi catu yére bi laa ko def téye ko téye yére bi di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko indil nee na bi ma ñëwee ma tegal ko ko ci wetam après ma dem bi mu paree nee na ma dox ànd ak moom ma ne ko mais ma ba maa baalul euh, azumi war raw sax ma ne ko waa yonent mi aleyhi salaatu salaam ma ne ko yonent mi aleyhi salaatu wassalaam waa lan mooy affaire lan mooy mooy bëgg naa xam lim ne ko ëndil may xeer te bu ma ëndil loolu mu ne ko waa loolu moom ah loolu lu tax lan mooy lan lan moo ci ne lan moo ci ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne huma min ta'amil jinn ne parce que ñaar yooyu dafa bokk ci li nga xamante ne mooy li jinn yi di lekk mooy ci alimentation jinn yi la bokk ah waaw parce ci alimentation wu jinn yi la ba pare mu ne ko wa innahu ataani wafdu jinni nasibiyiin wa ni'mal jinnu fa sa'aluuni zaad fa da'awtu llaha lahum an laa yamurruu bi 'azmin wala bi rawtha illaa wajaduu 'alayha ta'aaman Allah léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi koy leeral lu tax mu ne ko ndax dafa am ay ab délégation mu ngoog ah xoolal wa innahu ataani wafdu jinni nasibiyin mu ne ndax damaa dikkal du jinni nasibiyin muy délégation wu jinne yi nga xamante ni ñi ci nasibiyuna yi lañ bokk léegi bi ñëwee fa sa'aluni wa waaw wa ni'mal jinnu yooyu la jinne <laughs> <laughs> eskay yooyu la jinne mooy ca seenuk seenuk nangu dëgg ak nañu mel ah comme ci suuratu rahmaan rek ba mu ko jàngalee saxaaba yi <laughs> mu gis ne saxaaba yi bon ñam ko jàngaloon daal affaire bi je déglu nañ ko ci teewloog lépp waaye mu ne leen ah yéen de jinne yi ñoo leen gën a rafet ak ak ak de ak ak delloo bu ma leen jàngalee ra suuratul rahmaan waaw ndax saa bu ma jàngee ba àgg fa bi ayi alaa i rabbikumaa tukazzibaan ñu ne amul benn ci suñu xéewalu boroom yi yoo xam ne moom lañuy weddi waaw delloowaat xéewal gi yépp ci boroom bi moom noonu lañ doon wax fu yonent bi alayhi salaatu salaam waxee arrahman ba'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahim arrahmaanu allama al-qur'aana xalaqal insaana allamahu al-bayaan alchamsu walqamaru bixusbaan wannajmu walshajaru yasjudaan walsamaa rafacaha wa wadaca almiizaana anlaa tatgaw fi lmiizaan wa aqiimu alwazna bilqisti wala tuxsiru almiizaan walarda wadacaha lilanaami fiha faakihatu wannaxlu daatu lakmaam walxabbu dul asfi warrayxaani fabi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan ah ñun de amul benn ci suñu xéewalu borom yoo xam ne moom la ñuy weddi de moom la ñuy sant moom la ñuy kii delloo lépp ci borom bu continuer ay ay ay marajal bahrayn yaltaqiyaani fiihaa baziya marajal bahrayn yaltaqiyaani fiihaa yaghza marajal bahrayn yaltaqiyaan baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan fa bi ayyi aalaa'i rabbikumaa tukazzibaan jinne waxaat ah amul benn gis ñu xéewalu borom yi bu ñuy wedd del waaw tey mu ne yéen kon jinne yeneen gina rafetu delloo <laughs> kon moo tax neemal jinnu est-ce que yoolu lay jinne moo tax jinne nekkul ne affaire la bo mooy jinne déggoo la mu ñu lañu wax déggoo ma ne la jinne yi wax ci seen bopp di suura wa minna minnal wa inna wa minna qasitun am na ci ñun ñoo xamante ne nii ñu wommatu lañu ñu dëggu lañu ñu baax lañu ñoo xam ne jullit lañ mais nag am na ñoo xam ne ci ñun nag ah gaa yu dëng lañ de waaw comme ni mame fib rek comme li nga xam ne ci la al barr wal faajiru ngay trouver ci nit ñi bar trouver ji faajir noon ngay trouver chez les jinne bar ak faajir waaw wa anna minna saalihuna wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada wa anna minna almuslimuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada moo daal jinne yi lool la am na ñoo xam ne ñu baax la am nañu ñoo xamante ne àggun duna zalika àggun jig baax waaye <laughs> ñii nag ñu baax la ñoon moo tax mu ne ni'mal jinn jinne léegi ñoom luñ def mu ne fasaaluni ja wa innahu ataani moo mu ngi expliquer Seydina Abu Bakar non Seydina Abu Hurayra radiyallahu lan moo tax mu ne ko indil ma ay xeer bu ma indil euh, euh, euh, yax ak li nga xam ne mooy rawsa mooy ay neefere mais neefere yoo xam ne ci gàtt yi lay jóge mu ne ko bu ma indil ñaar yooyu léegi nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na bi après ma laaj ko ne ko mais loolu moom lu ci ne ñaar yooyu nga ne bu ma leen ko indil mu ne parce que ah huma min ta'amil ndax ñoom ñaar muy yax yi ak neefaree xar yeeg bàyyi ma yeeg gàtt géléem yeeg ñoomi nag ak gaayoo yële mu ne ñoom seen ndax loolu ak ak ak ak yax yi loolu moo ci alimentation ci li jinne yi dunde la bokk da cee bokk ndax way na woo dëgg-dëgg ataan yi dikkal na ma wafdu jinni nasibiyin jinney nasibiyin yi dañ maa dikkal wa ni'mal jinn eskay yooyu lay jinne fa yi ñu laaj ma azzaada ñu laaj ma man yonent ma lay saar saar nee ma dañoo bëggoon nag nga ñaanal ñu sa boroom mu defal ñu loo xam ne yóbbal lay doon pour ñun suñu provision waaw mais fii zaad bi ñuy laaj bokkul ak zaad bële alxuraan naan inna xayra zaadi taqwa waxul du boobu mooy ñoom laayuñu foofu ñoom fii mu ne li ñuy lekk lañuy ñuy laaj eh, ci li ñuy lekk nee na ah fa saaluni zaad fa da'awtu allah lahum an laa yamurru bi 'azmin wala bi rawthatin illa wajadu 'alayha ta'ama ci laa bi alayhi salaatu wassalaam ma ñaan borom bi ñaan ko këne jinne yi de léegi yal na bu ñu rombati benn yax wala benn neefere lu dul ne yal na nekk loolu la nekk lu dul dinañ ci trouver lan ta'aman ñax mooy dinañ ci trouver nourriture boo xam ne man nañ ko lekk kon lii dañ ciy jàng ne kon lii avant yonent ma la saa saa bi ko ñaan jinne yi yax yi bu ñu leen a romb comme fayeen yi bu ñu dóoree ji fii tabaski ji nii seen yax yi ñu sànni yépp masha allahu taala gannaaw ba ñu seeñoo seen yu yéeme ya ndax fayeen yi moom <laughs> moo tax dégg leen sax fii mu ne moom du yomb quoi xaw ma fan lañ réer ci dëkk bi xam naa <laughs> dañuy jee jeexal xar mi <laughs> dóor a génn waaw moom tabaski ji waaye ni xaw ma dañuy lëlu lëlu affaire ko quoi mooy yooyu yépp ñu seeñu ndeysaan ba sànn ko ci masbala bi ci santaare bi ndeysaan ci euh, poubelle bi ginne yi bu ñu ko rombee day nekk day day fees ci ñoom ñu man cee lekk ci ñaanug yonent bi alayhi salaam lañ ko ame waaye bu ñu rombee neefare xar yi neefare gëléem yeeg ñooñu ak nag yi buñ ko rombee day fees day day fees ak ñam waaw waaw léegi loolu xam nga kon xoolal xadiis Seydina Abu Hurayra bi ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud kon dañuy saxal lan que ne yonent mi alayhi salaam délégation ji ne ñëw nañ ba wax ak moom ba laaj ko ba moom mii mu ñaanal leen loolu waaw waaye nga ne ma ah mais Euh, mais lii nan lañ koy boole parce benn côté bi am nañu Seydina wa Mawlana Ibn Mas'ud bokkul ci abadila yi de du abadila bokku ci moo leen mag daanaka seen moroom yi bàyyi la wala mu jege ko waaw Abdallah Ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin déedéet bokkul ci abadila yi al arbaa al abaadilatul arbaa bu ko boroom xadiis muhaddisuuna yi di wax seydina abdallah ibn umar lañ ci jublu seydina abdallah ibn amr ibn al-aas seydina abdallah ibn abbaas ak seydina abdallah ibn zubayr ñoon ñooy al abaadilatul arbaa waaye jamais abdallah ibn mas'ud ku ko ci boole njuum ko waaw ku ko boole ci abaadile yi abaadile yi juum nga ñoom ñépp abdallah ñeent yooyu yépp ay doomi saxaaba lañu saxaaba lañu di doomi saxaaba alors que mawlaana ibn Mas'ud moo leen mag fuuf seen moroomi bàyyi lañ ñenn ñi voilà kon nag te mënoon na leen a jur kenn ku nekk ci ñoom manoon na leen a jur kon nag kon buñ jëlee mawlaana ibn Mas'ud fee ak Seydina Abu Hurayra ñoom seen xadiis day wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam kat jinne yi dikkaloon nañ ko te sax moom yëgoon na leen buñ jëlee xadiisu mawlaana ibnu ibnu Abbaas radiyallahu anhuma fee mooy dafa dàq affaire boobu léegi nag nga ne ma kayfal jam léegi nan lañ koy boole hein dañ naan la euh, pourtant boo ko seetlu woon sax xam ne affaire yi bokkuñu li ñuy wax bokkuñu ndax mawlaana ibnu Abbaas li mu dàq loolu Makka la xewoon Makka la xewoon mooy moom ca njëlbéen ba la ba mooy ba yonent bi alayhi salaatu salaam ba jinne yi door a dajeek yonent bi alayhi salaatu salaam te boobu yëgu leen woon te moom lay wax ci qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni fa qaalu inna sami'na qur'aanan 'ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada foofu noonu moom la Mawlaana Mas'ud ibnu Abbaas di wax lool la daq que ndax aay bon ne yonent sax dañ koo wax yu ne ko am na ay jinne wul waxal uuxiya daal dina ñuy wax yu ci man keneen benn mbooloo ci jinne yi kat istamaa doon na déglu alquran jama ko doon jàng ba jamono jama ko doon jàng waaw ca waadi Naxla Naxla foofu fële ca ba mu jógee Taayif ci waxu al imaamu ibnu Isxaaq raxmatullaahi alayhi mooy boo seetloo Mawlaana ibnu Abbaas li mu dàq Makka la xew woon waaw hein kanta xadiisu Mawlaana ibnu ibnu Abu Hurayra Medina la parce que c'est sûr que Seydina Abu Hurayra radiyallaahu anhu kañ la tuub la set après ghazwatu ghazwatu Xaybar moom fa la ñëw juste Xaybar la ñëw fekk yonent ma la saa san fekk xare bi jeex moom bu nettali lii kon mooy gis nga ñaari contexte yi ñu mu wute mooy Mawlana Ibn Abbas lan doon dàq moom c'est c'est c'est bien avant léegi hein que loolu benn affaire la beneen affaire bi mooy li nga ne ma waaw léegi yow fii mu ne li nga tontu mooy entre xadiisu Seydina Abdallah ibn Mas'ud non Abbas ak Seydina Abu Hurayra c'est bon mais Mawlana ibn Mas'ud nag ah moom moo ko tontu <laughs> kon yow da ngay ton da ngay tànn daal yow ci li la neex ci ma ne la non tànn ma ci li ma neex étape par étape la dañu njëkk jël li nga xam ne moo gën a simple rek régler ñu régler ko bu pare mooy ne mbir mi rien que nga xool Mawlana ibn Abbas la mu doon dàq Makka la woon te noonu la demee te alxuraan dëggal na loolu waaw mawlaana ibnu abu hurayra radiyallahu anhu li muy wax medina la même bu dee sax mën nañ la ne <laughs> wala loolu jaru xaar nga ne ma léegi waaw kay ma ne la nag man euh, par ndànk-ndànk la foofu bu ñu ko réglé ba pare euh, ñu daal di ñëw euh, ci te loolu li ma wax nii moom la ko mel ni imaam al-Bayhaqi loolu la wax rek waaw moo tax mu ne imaam Ibn moom dafa li mu nettali ci bañ gum ne ne yonent ma lay saa saam jàngul ci jinne yi te gisuleen alquran mooy lan mooy la xewoon Makka jamono ja nga xam ne jinne yi dañuy door a yëg lan ay mbiram mooy da wax dañ doon romb daj gis ko boobu jàngu leen te gisu jàngul ci ñoom te gisu mu ne ndax imaam eh, imaam al-Bayhaqi moom moom ni mu ko defee da ni mu ko waxee da ne jinne yi en xam nga jinne yi avant dañ doon dem di ut xabaru sama waaw di ut xabaaru asamaan yi ñëw di ko jox seen mbokk buxaabakat yi seen collaborateurs yi ci ci nit ñi waaw ñoo xam dañuy sàcc di déglu ji. léegi nag ba yonent malay aleyhi salaatu salaam waree feeñ nag gaa yi ñu leen fay dàqe nag di leen malaaka yi di leen dóori jum léegi nag après nag affaire yi tax temps yooyu xamuñ dara dañuy jabbatu rek léegi nag bi nga xam ne ci la ñuy njëkk yëg mbiru yonent malay aleyhi salaatu salaam mu ne boobu jamono jooj Makka la woon ca début ba mooy après ndax am nga Iblis ca nettali bañ gisoon da affaire bi daf ko jaaxaloon ñu ne ni ñu wër. mu yónni gaayam yi lan moo xew ñu xool ci lañu gis yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom jinne yi mu ne foofu noonu moom imaam al Bayhaqi gisu leen moom alayhi salaatu salaam leen te jàngalu jàngul ci ñoom alquran nee na nag summa ginnaaw gi ataahu da'il jinni jinni marratan uxra ginnaaw gi nag ci la ko wootekatu jinne yi dikkali beneen yoon ah? mooy mu daal di ñëw mu ànd ak moom jàngal ko alxuraan jàngal leen mooy dafa ñëw woo ko benn waay la boo xam ne comme ci délégation yi ni kenn doon ñëwee nii waa ñoñam yónni ko dafa am jinne ku ñu yónni ngir mu dem gis alayhi salaatu salaam ñu dem gis ko ngir mu ànd ak moom ñëw ci ñoom liñ ñëwee nag mu jàngal leen alxuraan comme ni nga xam ne Mawlaana Ibn Mas'ud noonu la ko waxe waaw ndax boo boolee xadiisu mawla eh, seydna eh, al imaam al buxaari bi ñu la njëkk a tuddal te masruq ne abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud ne ko sa bàyyi moom moo ma ne ki yëgal yonent mi alayhi salaatu kën a jinne yi guddi gañ doon déglu alxuraan mooy benn garab la eh, boo tegee xadiis boobu boole kook xadiis boo xam ne al imaamu ahmad al ñoo ko soloo ci yoonu zurr ibn hubaysh an abdullah ibn mas'ud radiyallahu taala an iljami mu ne jinne yi dañoo wàcc ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fekk muy jàng alxuraan bi batni Naxla ci Naxla foofale bi nga xam ne ci lañ ko dégg ci lañ ne amsitu ci noppi leen mu ne ñoom nag wa sab'a ah mu ne set lañ woon ba tudd ne kenn ci ñoom joxe turam lii nii mooy li sa aay biñ doon wax sànq suuratul ahqaaf wa sarafnaa ilayka nafaran minal jinni yastami'uuna al-qur'aan falammaa hadaruhu qaaluu ansituu falammaa qudiya wallaw ilaa qawmihim mundiriin mooy gaa yi moom lay wax nii ne ñii nii mooy imaam ibn Mas'ud moo ko nettali moo ko doon nettali hein lii nii nii <laughs> ah, xam nga boo ko tegee fee mooy liñ la waxoon ndax mokkul uhiya bi am na lu niroo mooy lan que ne yonent bi alayhi salaam après lañ ko ko wax ne ko wa iz sarafna fàttalekul ba nga xam ne dañu yóbbu indi ay jinne yoo xam ne ñu ñëw ci yow yebal leen boyal leen ñu ñëw ci yow ngir yastami'una di déglu alquran ah comme ni mu waxee qul uhiya ilayya nafarun minal jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a wala nafarun minal jinni mooy ci côté bii mook imaam ibn Mas'ud mook imaam ab Abdallah ibn Abbas dañuy niroo wax ba léegi que ne certes yonent bi aleyhi salaatu salaam jinne yi ñëw nañ dañoo wàcc fekk mu nekk Badnu Naxla am na ñu ne da doon jiite am na saxaaba yu doon jiite foofule après doon jàngal Qur'an après ñoom ci lañ ko déggee imaam déglul tegal xadiis boobu tamit nga teg xadiisu Seydina al imaamu Muslim Abul Husayn ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi Seydina Alqama taalibe Mawlana ibn Mas'ud mu ne damaa lax ne qultu li Abdullah ibn Mas'ud dama wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud ne ko hal sahiba ahadun minkum rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laylatal jinni nee na man Alqama damaa laaj Seydina mu ne dama wax Abdullah ibn Mas'ud ne ko hal sahiba ahadun minkum rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam laylatal jinn dama ne ko mais est-ce que am na kenn ci yéen ku ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam guddi gi nga xamante ne nii ci la daje jinne yi qaala la seydna abdullah ibn mas'ud ne ko déedéet walakinna faqadnaahu zaata layla fa qulna urtila statira fa bitna sharra layla gis nga yii nii yëg gisoon nañ ko boo seetloo lii nii côté bii nii gisoon nañ ko mais li ñu ci gën a intéressé parce que waxoon naa la yonent bi alayhi salaatu salaam comme ne Makka même nit ñi dañ ko fu doon dikkal defi délégation lansaar yi nan lañ def defu ñoon délégation est ce que dañ leen di boole ci wuxuur yi moo tax côté bi bi mu nee Makka taxul ñuy wax mais fii dañu bëgg a wax rek pour nit koo xam ne day ñëw fekk ñu naan waaye jinne yi dañoo ñëw ci yonent bi salaam def délégation nga naan ah non non parce que Mawlana Ibn Abbas nee na yonent bi la bëgg a wax ne moom li muy wax Makka la woon te benn période la woon sinon après même Makka jinne yi ñëw nañ ci yonent bi salaam di wax ak moom mu leen di wax ba ni nga xamante ni noonu comme ni ko Mawlana ma Mas'ud ibnu ummi abdir radiyallahu anhuma daal di nettalee kon ñu ñëwaatee ci xadiisu al imaamu abul xuseyn muslim ibnu al xajjaaj al qushayri kon mu ne abdallah ibnu mas'ud bi ma ko laajee ndax am na kenn yéen ci yéen saxaaba yi radiyallahu anhu ko àndoon ak yonent bi alayhi guddi gi dem ci daje jinne yi ibnu ne ko déedéet xaala laa mu ne ko non waaye nag dañu jekki rek dañu àndoon nekkoon fenn ñu jekki gisatuñu ko waaw ñu tiit ci saase surtout Makka la woon jamonoy ñoom ñu ne eh, urtira mooy mooy faat nañu gaa yi jël nañ ko ba faat ko gaa yi ne ustatira kon nag mooy gaa yi yéeg eh, yi yóbbu nañu ko yonent bi alayhi salaatu salaam yóbbu nañu ko ñu nekk ci njaqare gu rëy nee na ñu passé une vraiment guddi goo xam ne gu naqari la waay bu ñaaw waay mooy daluñu newuñ ci dal ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam xamatuñ fan la ne te ñoo newoon nee na fa lamma kaana inda saxari ida nahnu bihi yaji'u min qibali xiraa mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu nee na biñ newee noonu fa njël mooy ca jamonoy njël ca lëb daanaka bi lëb di jot ak fi mu ñëwee rek benn la ñu gis ko muy jóge fee di ñëw jóge xiraa xaaru xiraa voilà makk la nee na fa zakarna lahu ñu daal di koy tuddal nag suñu njàqare gi ne woon ne ko oh, yonent bi alei satu salaam ñun de dañoo jàq gu rëy ndax dañu jékki gisatuñ la nee mu ne leen ataanii da'il jinni fa ataytuhum fa qara'tu alayhim wa intalaqtu wa intalaqa fa araana athaarahum wa athaara niiraanihim xoolal Mawlaana Ibn Mas'ud nee na yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñu ngi koy wax njàqare gi ñu ndax dañu jekk gisatuñu la mu ne ko wootekatu jinne yi moo ma dikkal biñ ma dikkalee nag mu ñëw wooma mooy ñoom moom lañ yónni ne ko demal nga woo waaw léegi nee bi mu ñëwee gis ma ma daldi ma daldi koy topp ñu dem ci ñoom ci jinne yi ba ma demee dama leen a jàngal alquran yonent mi alayhi salaatu salaam Mawlaana Ibn Mas'ud nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñu kaay leen ma wan leen seen jeexital yi fañ ne woon maa ñoom nekkoon ñoom fañ ma doon xaar bi ma seen waa jiñ ñëw yi fañ newoon kaay ma wan leen seen jeexital yi ak jeexitalu taal ya ñu taaloon foofu ñoom jinne yi nee na bañ demee mu wan ñu loolu le moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam hein même bu dee ne xam nga lii moo gën a wér mu ngi sax imaam muslim mawlaana Ibn Mas'ud mooy lii kon leer na ne kon dañuy gis ne affaire ay étape la comme li nga xam ne moom la al imaam al Bayhaqi wax rahmatullah alayhi que ne début bi pour le la première fois jinne gis ko boobu dañu dégg rek muy mooy da leen gis dañ koo gis mais ñu repérer ne kon lii la kii kon moo tax ab yonent la mais après ñu dégg muy wax après ñu dem. mais bi nga xamante ne nii nag ci la ñu ñëw beneen yoon ñu ñëwaat am ku ñu yónni ne ko demal nga woo ñu ñu xaar ko fële mu ñëw jàngal leen alxuraan mooy mawlaanam na Abbaas la mooy la doon weddi mooy tout au début ci boppam yonent bi alayhi salaatu salaam jinne waxtaan na fa ñëw nañ mu jàngal leen waaye nga ne ma mais attends ma ne la baal ma tegal la ci leneen loo xam ne amaana mu gën a yokk nga ne. day gën a compliquer mbir mi ma ne la ku du ko gën a compliquer <laughs> xool xam nga lii ci sax imaam muslim la ne mais Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dañoo jële ci moom al imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi moo jële ci mu ne nettali na ma Abu Usmaan ibn Shayba al-Xuzaa'i mu ne dama dégg Mawlaana Ibn Mas'ud di wax naan di wax naan ah, inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li asxaabihi wa huwa bi makka man ahabba minkum an yanzura laylata athara al jinni falyafal mawlaana ibn Mas'ud nee na dañu ne woon màkka mooy jamonoy màkka ja bañ newee màkka doobu gàddaay xebagut nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa wax saxaabaam yi benn bés fekk ñu ngi Makka ci naq naq eh, eh, taru Quraysh mu ne leen képp ci yéen koo xam ne bëgg naa gis guddi gii jeexitalu jinne yi hein na ko def mu ne bi waxee lool mooy nan nga koy defe mooy ànd ak moom ci guddi googu nee na falam yaxdur minhum ahadun ghayri keneen ku dul man àndul ak moom guddi la mu ne bi nga xam ne ci lañ ñëw ba ci kaw Makka di dox ba ci kaw Makka yonent bi aleyhi salaatu salaam def ab rëdd ak tànkam ah ba pare mu ne ma ijlis mu dal di may ne ma toogal fii mooy rëdd bii bu ko dépassé après moom mu dem nee bi mu demee summa qara al quraan ba mu demee muy jàng al quraan nee man mooy fi mu nekk mu ngi koy seen fële mooy fi mu ko rëddal dana ko fii bu ko dépassé mu taxaw moom mu dem mu gis ko muy jàng al quraan fële après nee na après fa ghashiyatu aswidatun kathira xaalat bayni wa baynahu hatta ma asma'u sawta nee daal mu jekki ay noirceur ay mbir yoo xam ne daal di koy wër lu bari hein walla aswida non aswida aswida aswida mooy ay kii ay njegenaay hein yoo xamante ne nii yu baree bari ay puuf wala aswida duñ ko mooy yu nooy yooyu daal ci wàllu lal la yu mooy façon yu mel noonu nooy yooyu daal nee na ba man affaire bi da koo wër di ko wër ba man ma jekki bon man ma jekki naan mais ba jekki man euh, gisatuma ko waaw gisatuma ko benn lool lool mooy man gisatuma ko non seulement mais la mu doon wax sax dama koo déggatu mooy alquran jam doon jàng déggatuma ko ndax affaire yi ba mu ñëwee daal di wër ko daal di jóg ba man ci sama bopp man Mawlaana na Mas'ud fana fa ma ne woon di ko dégg ce n'est plus possible nee na bi mu demee noonu hein thumma intalaqu wa faraga minhum ma al fajri fantalaq ginnaaw gi jinne yi daal di dem fekk moom mu pareek ñoom après yonent mi aleyhi salaatu salaam dal di ñëw mooy kon nga ne ma bon lii uwee lan li fii lan moo fi bees ak li nga xam sax ma ne la ah seetlu woon a fële dañ ne ko woon amul kenn ku yéen est-ce que am na ko ànd ak yéen yonent mi aleyhi salaatu salaam guddi ga nga xam ne ca la dem ak ca la ko daa'il jinni dikkale hein ne déedéet hein alors fii nii moom nee na ànd na ci mais sauf que ànd na ci mais est-ce que dafa dem ba ca ñoom ma ne la noonu léegi nag nga ne ma kon waa léegi dañ naan euh, bon attends attends attends yéen euh, léegi nan ngay booleel yi imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi mu ne c'est possible li mu wax ci saxi imam muslim ne kenn àndul woon ak moom li mu ci jublu mooy bi mu ne maa saxibahu minna ahad kenn àndul woon ak yonent mi aleyhi salaatu keroog bi muy gisee ginne yi mooy li ci jublu mooy jamono jamu doon jàngal alquran jinne la ci jublu amaana loolu moom ci jublu mais pas ànduñu ndox ba fële mais ba muy jàng ginne yi dafa rëdd ne ma taxawal fii moom moo dem foofa di jàng voilà léegi nag euh, nga ne ko mais léegi xadis ba mu ne dañu àndoon après ñu dekki gisatuñu ko nag moom imaam al-Bayhaqi mu ne euh, mooy amaana mooy ñi nga xamante ne mooy ñi àndul woon ak moom ñoo jékki ñoom gisuñu ko ndax dane bi mu ne ku bëgg gis jeexitalu jinne yi na guddi gi nanga ko def mu ne ñooñu amaana doon nañ ko jéem mais wala àndoon nañu moom jekki gisu ko moom itam dem na ba foofu mais mu rëddal ko loolu la wax ne wal fallaahu alam waaye da gis ne xam nga tontu bii la ngay gis ne des na ah mooy ne pour ana lan mooy tere xew-xew yi xew ñaari yoon mooy ne bële ñu bari lañ woon ah ñu àndoon ñu dem jekki gisatuñu ko mu ñëw ne leen man jinne yi daa ay jinne moomu woowoon après mu wan leen seeni kii lan moo bii nii muy beneen boo xam ne ñoom moom kese moo ànd ak moom ñu dem ba ci kii mu rëddal ko traîné ko yemal fii waaw yemal fii mu daal di fay yem mu daal di fay yem ba mu fa yemee nag ah après yonent bi aleyhi salaam daal di dem di wax ak ñi nga xamante ne nii mooy gaayoo yële voilà léegi ginnaaw loolu kon mooy lii lii nii euh, insha allahu taala nañ ko boolee noonu que ni mën naa nekk ñaari xew-xew waaw ah. xam nga imaam kon buñ gisee loolu mooy ne kon affaire bi lan lañ bëgg a wax foofu mooy ne yonent bi aleyhi salaatu kon sax nak ni jàngal na jinne alxuraan te dem na sax wuyu leen waaw te loolu moom leer na ne Makka la woon comme ni ko Mawlaana Ibn Mas'ud waxee imaam Ibn Abbas li mu wax noonu la loolu moom mu ngi ci wax ca début ba la mu xamoon moom li mu xam la wax mooy début ba daal leer na ko ne time alay saab dikkalul jinne yi di leen jàngal alxuraan comme ni ko alxuraan waxe voilà ci qul uhiya léegi nag mu des kon xadiisu Mawlaana ib Abu Hurayra dañ naan la xadiisu Mawlaana ibn Abu Hurayra bi moom nee na moo ànd ak yonent mi alayhi salaatu mais boo seetloo xadiis bi amul lu ciy tegtale ne guddi boobu mu ànd ak moom la xew këcc la gise woon jinne yi mu naan ko mais lan moo lan mooy fama baalul azmi war raw rawsa lan mooy problème lan mooy lan moo tax eh, yax bi ak li nga xam ne mooy neefere bi moom nga ne bu ma la ko jox mu mën a ko ndil mu ne huma min ta'amil jinni wa innahu ataani wafdu jinni nasibiyin këne wafdu nasibi jinne ak nay nu waaye sax ñëwoon nañ ci moom moom alayhi salaatu wassalaam di Ninive wala ca Mosul Mawsil ca Iraq kon lool la voilà kon mooy eh, amul luy luy leeral expressivement que ni affaire bi jamono ji ànd ak Seydina Abu Hurayra la woon mu ne dafa am jinne nasibi yi ne yu ma dikkal wa ni'mal jinn kay ñu laaj ma ne ma yóbbal lañ soxla nee na ma ñaanal leen que ma ñaan buur yàlla ñaanal leen buur yàlla que bu ñu rombati benn yax walla benn neefere lu ñu fekk fay mu aw ñam wu ñoo xam ne mën nañ ci dunde kon li ñu bëgg a wax nii mooy kon leer na ne jinne yi dañu ñëw hein ñëw nañ ci yonent bi aleyhi salaam fan Makka fekk nañ ko Makka ay yooni yoon waaye Medina it fekk nañ ko fa ay yooni yoon waaw fekk nañ ko fa ay yoon yoon ñi ñëw déglu alxuraan tuub ñëw nañ fa lu bari te li koy wone loolu dafa bari te alxuraan daf koo saxal waaw te wa idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajaa loolu duñ ñi kese ah. mooy nit ñi ak ñi nga xam ne ñoom lañ woowandoog nit ñi muy jinne yi tamit ndax jinne yi ay mbooloo mbooloo lañ doon ci diine ji ñoom def nañ ni ñi daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di jàng seen diine di bëgg xam di gëstu li nga xamante ne nii mooy leerug alquran kon insha allahu taala dañuy yem noonu ci côté jinne yi léegi nag kon ñu jeexal ñu jeexal kon ci wufuud yi kon noonu lañ ci jeexale insha allahu taala ah, walillahi alhamdu wal